léegi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu tekki eh, bi nga xam ne mooy bu mujj bi muy dernier xadiis muy neuf cent cinquante et un mu ne wa an Abil Aswad rahimahullahu ta'ala annahu qaala qadimtu al-madiinata fajalastu ilaa Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu famarrat bihim janaazatun fa uthniya alaa saahibihaa xayran faqaala umaru radiyallahu anhu wajabat summa murra bi uxraa fa usniya alaa saahibihaa xayran faqaala umaru radiyallahu anhu wajabat summa murra bi saalisati fa usniya alaa saahibihaa sharran faqaala umaru radiyallahu anhu wajabat qaala abul aswadi rahimahullah faqultu wama wajabat ya amira almuminin qaal qult qultu kama qaala annabiyu sala allahu alayhi wasallam ayuma muslimin shahida lahu arbaatun bixayrin adxalahu allahu aljanna faqulna wa salaasa qaal wa salaasa faqulna wasnaan qaal wasnaan summa lam nasalhu an ilwahid rawahu albuxariyu rahimahullah kon alimamu annawawiyu rahimahullah mu indi ñaareelu xadis bi di xadis bu mujj eh, te xadis yi nii mu ko rangalee nii imaamul Buxaari bi mu koy indi ci kitaabul janaa'iz baabu sanaa'i nnaasi alal mayyit nii la ko rangalee bu Seydina Anas bi la indi automatiquement mu teg ci xadisu Seydina Umar ibn al-Khattab mooy xadisu Aswad mi addu addi wala adduwali rahimahullah mu ne kon xadis neuf cent cinquante et un wa Abil mu ngi jële ci Abul Aswad ah siiw na de Abul Aswad ak siiw siiw siiw mooy moom lañ naan moo euh, grammaire arabe moom moo ko créé mooy ki njëkk a teg pas affaire yi euh, mooy comme wolof nii am nay règle wax wolof même bu même bu dee bindaguñu ko defuñu ko neew ma kenn defu mais xamuñu ko tekkiwul ne euh, euh, avant ñu koy bind que lool nit ñu doon ñoo wax wolof bu jaar yoon. non d'ailleurs ci lañ doon wax mu jaar yoon ci la ñuy jëlee teg jële ci règle yi xam ne ah lii mooy règle lii lii mooy règle lii yëg lii. voilà mooy moo ko teg ci masuura ci li ko Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi alxaalibi radiyallahu anhu daal woon euh, kii <coughs> mu ne waan abil aswad zalim nag la tuddoon <laughs> zalim ibn amr ibn sufyan xam nga zalim mooy tooñkat moo tax mu gërëm lool le fait que kunyaam bi gën siiw abu abul aswad voilà abul aswad nekkul woon ne nag daa amoon doom ju tudd aswad wala moom nit ku ñuul la woon déedéet abul aswad mooy dàkkantalam la woon rek <coughs> al aswad xam nga mooy le noir mais nekkuloon woon daa am doom ju nekkum noir wala mu tudd al aswad wala moom mu nekkum ab déedéet mooy loolu da doon dàkkantalam rek ah abul aswad ad-dili wala ad-du'ali boo ci wax baax na hmm? muy Zalim ibn Amr ibn Sufyan ibn Jandal moom nag yaayam yaayam ci waa euh, banu Abdiddar la bokk ci waa Quraysh waaw côté yooyu moo tax côté boobu mbokk la ci yonent bay saa saam ci côté boobu voilà mooy eh, ci waa banu abdiddar waa way xan bani abdiddar way xan xumaatal adbar mooy mbokk ñi nga xam ne mooy Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anil jami' kon wa an abil aswadi mu jële moom nag muxadram la mooy fekke na jamono yonent bay saa saam jullit tuub na fekk yonent bi saa saa ngi dund waaye mësu koo gis moo tax moom <laughs> moom du saxaaba <laughs> abul aswad génn àddina li nga xamante ne mooy la soixante-neuf ci benn peste bu garaaw ba jaarif ba xawal al jaarif euh, moom fa la génn àddina voilà ci la génn àddina parce que à part peste amwaas ta'una amwaas jaarif bi bokkoon na bi gënoon a euh, euh, flag kii manoon a phagocyté manoon a def ay ravage voilà moom ci la génn àddina ci peste boobale euh, fi ta'un al-Jaari fi la <coughs> moom nag Basra la ne woon al-Basri mu ne kon wa an Abil Aswad yi mu ngi jële ci Abul Aswad kon duali wala ad-Diili euh, nekkoon juge la woon juge bi nga xam ne mooy Basra euh, <coughs> moom rahimahullah ah, nekkoon ku takkook Sayyidina Ali ibn Abi Talib ginnaaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma wa an abil aswadi muy al abu abul aswad rahimahullah qaala nee na qadimtul madina nee na man damaa dëgmal ñëw Medina waaw nañ la dëkku fa woon nee na bi ma ñëwee Medina fa jalastu ila Umar ibn al-Khattab ma ñëw toog ci Seydina Umar ibn al-Khattab fekk moo ne woon xalifa ma ñëw ah nekk nekk ci jotaayam toog mais bon am na imaamul Bukhari rahimahullah hadith bi non ñun duggaguñ ci lool sax <laughs> dañoo gaaw a dugg lool taxrij bi lañ koy waxe nañ jàll nañ wax rek Imaam An-Nawawi après ci taxrij bi ñëw mu ne kon qadimtul madinata damaa dëgmal Medina muy dëkk bu neex ba ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa jalastu nee na ma toog ilaa Umar ibn al-Khattab ma toog ñëw toog ci côté Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa marra bihim janaza ñu romb ñu rombal leen li nga xam ne mooy bennum néew fa usniya ñu daldi di tagg wax rafet borom néew boo bële yiiw fa qaala Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu ne wajabat ne war na <laughs> rot mel na ni am na am na ba pare summa murra bi uxra ginnaaw gi ñu jaaral leen beneen néew fa asniya alayhi ala saahibiha xayra ñu ah borom néew ñaareelu néew bi it ah nit ñi daal di wax ci moom yiw fa qaala umaru radiyallahu anhu sayyidina umar radiyallahu anhu ne wajabat ne ah rot na war na summa murra gi ñu rombaleen bi salisa beneen néew fa usni ala sahibiha sharra nga ne waa néew yi moom bari na ah c'est quoi ça moom daa toog fi mu toog rek ñetti néew <laughs> yow xanaa xaloo demu makkal Medina bon temps yi bokkul ak boobu temps yi dañu gën a léegi bari lool mais temps yooyu c'est vrai ba bari wu ñoon yenn bari quoi mais dina dina après wa ci taxrij bi dinañ gis lu tax lu tax néew yu bari quoi <laughs> lu tax néew yi bari ñu toog nii rek néew yi di jàll noonu quoi léegi nee kon ñu romb ñetteelu néew fa usniya fa usniya ala sa ala sahibiha fa usniya ala sahibiha sharra ñu daal di eh, eh, tagg wax bokk lu ki nga xam ne mooy boroom néew boobee lu lu loo xam ne safaan la du yiw fa qaala Umar radiyallahu anhu Seydina Umar ne wajabat ne moom itam war na ci moom qaala Abul Aswad Abul Aswad nee na ah, man maa ngi toog rek di dégg maan wajabat wajabat wajabat ma fa qultu ma ne ko ah wa maa wajabat ya amiral mu'minin ma ne ko waa jiitu jullit ñi lan mooy lan mooy wajabat yi ngay wax <laughs> qaala qultu nee na Seydina Umar nee na mu ne ma qultu kama qaala an-nabiyyu damaa wax rek comme li yonent bi alayhi salaatu wa wax nee na ayyuma muslimin bépp jullit boo xam ne shahida lahu arbaatun boo xam ne seedeel na ko ñeent ñeenti nit ñeent mboo ñeenti nit bi xayrin ci yiw adxalahu llahu aljanna borom bi dina ko dugal àjjana fokkul naa ñu bu dee ñett la nag qaala wa salaasa bépp julli bu génn àddina ñetti julli daal di koy seedeel yiw koo kooku borom bi dina ko defal àjjana waaw borom bi dina ko dugal àjjana mu ne ñett ñu ne ko mu ne ñu ne ko waaw yonent saa soxul naa was naa ni waa ñaar fa qaala was naa ni yonent saa salaam ne waaw ñaar tamit summa lam nas'alhu anil waahid Seydina Umar ne ginnaaw gi nag bam ñu nee ñaar laajuñu ko benn bi quoi est ce que bu dee benn la loolu laajuñu ko mu ne hadis bi rawaahu solo na ko al Bukhari di al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom doon ko solo ñu ne déedéet hadith bi sëriñam daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal jiitu Hanbal yi daal di woon na koy solo lu jiitu naka noonu beneen sëriñ bi tudd ci waa kutubu sitta Ahmad moom itam solo na ko di Ahmad ibnu Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' imaamul Bukhari nag ñaari bërëb la ko di sànq li ma naan la dee yi lu tax dee yi demee Euh, riwaaya bi al imaamu al an-Nawawi indi ci Riyaad bi moo nekk ci kitaabul janaa'iz baabu sanaa'i an-naas al-mayyit waaw téereb néew yi bunt bi nga xamante ne mooy bunt mi gisoon ci xadiis bii ni ñu génn bu Seydina Anas bi radiyallahu anhu taggum nit ñi di tagg li nga xamante ne mooy ki génn àddina foofu la indi lii nii imaamul Buxaari imaam Nawawi lii mu indi foofu la ko imaamul Buxaari indi dana haddathana Affaan ibn Muslim mu jëlee mu ne nettali nañu Affaan ibn Muslim di Affaan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Usmaan al-Baahili al-Basri as-Saffaar al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala haddathana Daawuud ibn Abil Furaat mu nekk ñu nettali mooy Daawuud ibn Abil Furaat di Daawuud ibn Abil Furaat Amr ibn al-Furaat al-Kindi wa Abu Amr al-Marwazi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Burayda moo ko jëlee Abdallah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami nekk doomu saxaaba bu mag waw Burayda eh, radiyallahu anhu moom mii cent la juddu la dundu la quinze la dundu moom mii moo juddu Burayda daa ne woon ak Seydina Omar Abul Aswad nii ci jotaay Seydina Omar benn jaamam ñëw daal di koy eh, ne ko ah eh, Eh, kii nu mu tudd ne ko sa sa sa sa soxna si mucc na mu kontaan a kontaan ba daal di koy libeere <coughs> daal di na ko libéré naa la léegi beneen jaam bi ñëw ne ko ah sa soxna si mucc na am na beneen doom mu mu mu waxul dara si naaw mar ne ko ah déet kii itam libéré ko comme ni nga libéré keneen ki voilà mooy ay seex lañu quoi <laughs> ay seex lañu kenn ki daa njëkk ñëw rek. rek benn jaam bi compte rek daw fekk seeti sangam kay Burayda fekk ko fa Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu <laughs> hein léegi nag euh, euh, euh, mu ne mu ne mu mu wax ko loolu léegi nag keneen ki ñëw tamit keneen ki génn mooy beneen seex bi ñëw bu ko beneen jaam bi daw <laughs> mu ne kon lebeereel ñaari <laughs> waaw ah, moom muy Abdallah ibn Burayda ibn al-Husayn an Abil Aswad radiyallahu ta'ala an Ali Burayda an Abil Aswad moom nag eh, eh, moom eh, qaadi la woon yuy la woon al-Marwazi al-qaadi rahimahullah nekkoon Marw ak fi nga xam ne mooy Basra di Basra rahmatullah alayhi an Abil Aswad moo jëlee ci Abul Aswad Zalim ibn Amr ibn Sufyan ibn Jandal ibn Ya'mar moom i tam la woon juge Basra <laughs> waaw juge bi jëlee ci juge bi rahmatullahi alayhima qaala annahu qaala mu ne qadimtu al-Madina moom la indi fii léegi nag nañ ñëw fi nga xam ne moo doon wax mooy li ñu gis fii rek la léegi nañ jël beneen bi nga xam ne moom la indi foofu ju xool foofu ngay xamee mais mais lan moo waral dee yi quoi ah <laughs> baabu ta'dil kam yajuz ah <coughs> baabu ta'dil kam yajuz al-imaam al-Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil al-Haafiz al-Minqari at-Tabuuzaki muy Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqari mawlaahum Abuu Salama at-Tabuuzaki at-Tabuuzaki al-Basri al-Haafiz rahimahullahu tabaaraka wa ta'aalaa qaala mu ne haddasanaa Daawuud ibn Abil Furaat gisuñ ko sànq ah kay ah, Daawuud ibn Abil Furaat Amr ibn al-Furaat al-Kindi Abuu Amr al-Marwazi al Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Abdullah ibn Burayda gis nañ ko daan an Abil Aswad gis nañ ko daan rahimahullah qaala ataytu al-madinata wa qad waqa'a fiha marad wa hum yamutuna mawtan dhari'an <laughs> Abul Aswad fii da ne man dama dikk dama dikk Medina ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam wa qad waqa'a fi biha marad waaye nag dama faa fekk ab feebar boo xam ne mu ngi defee ravage ci biir waaw. Medina daal sawaay benn wopp laa fa fekk boo xam ne mu ngi xaw a escanté gaay waaw mu ngi rey rek <coughs> waaw mu ne moo tax mu ne wa hum yamutuuna mawtan zari'an te ñoom ñu ngay faatu faatu bu gaaw zari'an mooy sari'an mais moom daal néew yi daal gis nga boo xëyee daanaka saa boo xëyee néew yi di dàq waaw néew bu romb ñu tàggale keneen jamonoy Seydina Omar la radiyallahu anhu loolu mooy alwaba yonent bay saa saam dana woon ni mu ci waxtu imaam Maalik Sahihayni këne li nga xam ne mooy dajjaal ak taa'uun dajjaal lu dugg Medina taa'uun inshaa Allah ci yenn riwaaya yu Seydina Jaabir yeeg yooyu yenn Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu boobu amul inshaa Allah ci côté taa'uun bi loolu mooy peste peste du dugg Medina waaye kantaaw alwaba loolu dafay dugg kay <laughs> waaw moo tax coronavirus ba dugg Medina waaw moo tax daa duggoon Medina coronavirus n'est pas la peste ab ta'un la yonent bay saa ne loolu dugg Medina waaye al wabaa mooy feebar boo xam ne day ñëw daj ñu bari waaw loolu moom day xew Medina te Abul Aswad nee na man loolu laa fekk Medina man jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab qadimtu al man ñii damaa dugg Medina waaw ataytul madinata wa qad waqa'a fiha marad wa hum yamutuna mawtan dhayya fa jalastu ila umar ibn ila umar radiyallahu anhu waaw <laughs> kon loolu il faut faire des la tàqantal waba du waba bu ne comme ni ko imam al-hafiz an-nawawi mu ngi koy leeral ci al euh, fan la ko leeral minhaj minhaj wala wala ci euh, al-majmu' mu ngi leeral ke ne euh, diggante waba ak taa'un xam nga wabaa mooy épidémie voilà boo xam ne épidémie la taa'un nag c'est la peste yonent bay saa saam dane peste moo doon dugg Medina mais waxul ne wabaa du am non riwaaye ñoom Seydina Jaabir bi ne insha sax boobu dañ ne yonent saa saam sax li mu li mooy ne ta euh, dajjaal du dugg Medina ak Makka ak Medina leer na kanta taa'un moom dañee nag insha allah ci riwaaye Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu léegi ñenn ñi ne loolu mooy kon man na faa dugg waaye loolu mooy yeneen riwaaye yi ñoom Seydina Abu Hurayra rek yooyu la anhu ñooy wane ne déedéet mooy ne taa'un du fa dugg yonent bay saa saa waxam daa catégorique mais insha allah boobu nekkul ne si ki sàkk la wala wala boog lu kii la mooy loo xam daan amaana du amaana voilà waaw moom insha allah la tadxulunna al masjid al haram insha allah façon boobu la voilà loolu mooy li gën a dëgër allah léegi mu ngi leeral moom imaam al-Hafiz ibn an-Nawawi rahimahullah que ne taa'un bu nekk wabaa la du wabaa bu nekk mooy taa'un voilà taa'un xam nga épidémie boo xam ne day ñëw daj waaw ni mu gaawee peste nga xam ne ci kaña yi lay jóge nga xam ne day day phagocyté gaa yi waaw day rey rey ku gaaw waaw gaa yi nga gis dee yi dee yi day bari waaw enterrement yi sax ñu bari duñ ca dem parce que dem nga dem ca boo demee boo mooy tuul ba pare dañ naan nañu lakk seen affaire yi seen yañ doon solo yooyu ndax mooy de ñu infesté ñu ñu ñu mu mu mu mu daal di lay euh, dugg quoi waaw comme la xamoon ci jamono l'an dix-huit wala dix-sept ci jamonoy Seydina Omar fële ca biladu Sham ba nga xamante ne fa la doon dem euh, alhamdulillah hadith Seydina euh, Ibn Abbas radiyallahu dégg na peste bi mu ngi commencé ndax peste bi daa amoon ba taxaw léegi ba mu fay dem ñëw ba ci bunt ba ah di jege Saam ah parce que baa ngay reprendre at naa de plus belle rek waaw di rey rek di ravager rek mu dajale saxaaba yi ci gàttal laaj leen après daal finalement li mu décidé mooy day dem Seydina Abdurrahman euh, Abu Ubayda mi jiite woon armée yi fekk ñoom Amr ibn al-As ñoom Shurahbil ibn Hasana voilà ñoom Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum ñoon ñoo jiite woon affaire yi léegi euh, Abu Ubayda mi ne woon la ak Xaalid ibn al-Walid Abu Ubayda mi nga xam ne moo ne woon le général en chef ne leen ne Seydina Omar afiraaran min qadarillah ah ne ah da dellu ndax euh, peste bi ndax dangay ngay daw euh, kii dogalu yàlla mu ne ko law anna law ghayra law anna ghayraka qaala aka neexoon muy keneen ku woon yow Abu Ubayda mooy fi nga toll naka nga mën a nga mën a yaakaar ne damay man Omar dama ne nañ dellu parce damay daw. Hmm? dogalub yàlla ne ko xanaa gisuloo boo amoon say gëléem ñëw ci pàkk boo xam ne bërëb boo xam ne fee dafa am ay gàncax yoo xam ne sa gëléem yi man nga leen faa sàmm beneen bi amul dara ana fan nga yóbbu sa euh, gëléem yi mu ne ko ah fi am ñax yi mu ne ko bu demee fële est bu mu ci dem du ci xadarullah te pourtant da ngaa tànn fi am ñax yi voilà xanaa est nekkul ci lépp fu mu fa jëm rek ci dogalu yàlla la woon te da ngaa tànn fi am ñax yi kon nag nafiru min qadarillah ila qadarillah comme noonu la déggal ma wax la man Omar dañuy daw dogalub yàlla jëm ci dogalub yàlla mooy yow ni nga fekkee say gëléem yi nga yoroon boo leen yóbboo fi am ñax yi dogalu yàlla la boo leen bàyyee yóbbu leen fi amul ñax ci dogalub yàlla la mais pourtant da ngaa tànn fi am ñax yi kon ñun nag naka noonu la ñuy tànn fa nga xam ne wopp bi amu fa Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu fekkewuloon waxtaan wi daal di agsi ne lan la ñu wax ko nañ demee mu ne man dégg naa leen tubaab saa saa wax Seydina Omar kontaan ko la wax mu nee na bu ngeen déggee taa'un ci dëkk bu leen fa dugg waaye bu ngeen ko déggee mu fekk leen dugg ngeen fa bu leen fa dugg waaye bu leen fa fekkee bu leen fa génne di ko daw voilà kon loolu mooy taawun loolu moo du dugg Medina ala saakina do sar sam kanta waba mais eh, xam nga kii bi ñuy door a gàddaay su ma Seydina Bilaal doon doon doon doon doon doon eh, rëbb ah, Euh, bu ma soona nodd ba pare fajar daal di toog di rëbb ki nga xam ne ñooy Umayyatu ibn Xalaf ak ñoom Abu Jahl ñi nga xam ne ñoom ñooñu génn ci ci Makka neex gi indi ñu <laughs> Medina gi <laughs> ardul waba yi dëkk bii nga xam ne daa bari ay feebar ay <laughs> feebar yu tasaaroo yu fiy xew ah ba euh, Seyna Sayyidatu Aisha radiyallahu ñëw ne bi ñuy door a gàddaay maa ngi seet ci sama baay Abu Bakar ak bilaal ñu ngi feebar feebar baa ngi leen jàpp way malaria geeg yooyu ko quoi nee na moom eh, Seyna bi <laughs> Bilal di di di di eh, Abu Bakar ku nekk a ngi wax daal ay waxam yooyu taxul ñoo jóg loolu mooy Medina ba yoneen saa salaam daal di wax eh, borom bi yàlla nag ñu soppaloo Medina comme lu ëpp li ñu soppaloo woon Makka te nga jël wabaa bi nga yóbbu ko jox fa léegi mooy loolu kon mooy dëkk la boo xam ne loolu xamoon nañ ko waaw te tamit feebar yooyu dafa doon am loolu moo tax. ay coronavirus ak façon loolu kenn la newul dugg Medina li dugg Medina ak Makka mooy peste voilà loolu la yonent bay saar saab wax wa huwa sadiqul masduq alayhi afdalu salatu wassalam awa ay abu te lool sahaaba nañ ko wala sayna Umar radiyallahu anhu lii feebar la boo xam ne fattaaka waaw maradul fattaaka la boo xam ne mu rawaase waaw moo nax mu ne ataytul madinata buñ dikkaatee kon xam nañu ana lan moo tax kon dee ji bari woon lu taxoon dee ji bari kon xam nañ ko dane ataytul madinata damaa dikkal madina waqad waqa biha marad fekk daal rot na fa li nga xam ne mooy feebar boo xam ne wahum yamutuuna mawtan zaria way nit ñaa ngay faatu faatu gu gaaw fa jalastu ila umar ibn al man abul aswad mu ñëw toog ci sayyidina umar radiyallahu anhu fa janaazatun am benn néew bu ñu rombale bu ñu nee janaaza nag du néew bi ci boppam mooy romb dañ koy rombale ah, lool <laughs> loolu waxit la fa utniya xayra mooy ñu daal di koy tagg wax ci moom lu yiw fa qaala Umar wajabat summa murra bi uxra ginaaw gi ñu daal di rombal beneen fa usniya alayhi xayra ñu wax ci moom lu yiw fa qaala Seydina Umar ne wajabat rot na am na loolee ah, am na ko summa murra bi salisa ñu rombale ñetteel bi fa usniya sharra ñu wax ci moom nag loo xam ne nag du lu baax luy lu safaan fa qaala mun a wajabat fa qultu ma ne maa wajabat ya amiral mu'minin waa wajabat mooy lan yow njiitu julli ñi qaala qultu dama wax kama qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khayrin adkhalahu allahu al-janna qulna wa thalatha qaala wa thalatha qulna wa qultu boobu dane qulna wa thalatha qaala dane dañu ne waaye ne saa sam ñett nag mu ne ñett qultu nee na ma ne wasnaani waaye yéen saa salaam man Omar ma ne ñaar nag qaala mu ne wasnaan summa lam anas'alhu ñun laaj yu laajuñoo ko nag anil waahidi waa bu dee kenn la nag mu ne loolu moom laajuñu ko kon hadis bi gis nga kon lii eh, taxrij bi lii may nañu ko ñu xam kon lu waraloon déeg yi nga xamante ne ñu toog néew yi di romb romb sinon bu dee tay instant bi boo demee umra ak yu mel noonu mooy daanaka julli bu nekk surtout Makka moom. ak Medina sax waaye rawatina Makka julli bu nekk farata bu nekk am nay néew salaatu ala janaza ndax dafa rëy léegi te képp kenn koo xam ne foofu <coughs> côté yooyu nga nekk gaañu le da fexe yóbbu ko quand ci alxaram gaa yi daal di koy imam bi daal di koy jullee ñoomin Sudais ak ak al maali al al al al imam waaw <laughs> waaw nga xam ne moom kilifa gu mag la te moo yey moom as Sudais al imam imamul xaramayni foofee jiite nga am ne mooy président wu imam yi foofale ci as-Saoudia euh, euh, radiyallahu rahi rahi euh, ayyadahu llahu kon loolu noonu mooy mooy de daanaka mooy de julli bu nekk dañuy dañuy dañuy jullee benn néew wala ñaar wala ñett wala jëm kaw waaw mais bii ñoom bariwuñu woon lii nag li tax mu koy souligner mooy biri moo tax mu ne <coughs> fekk benn feebar moo fa wàcc waaw gaa yi nag mu ngay faat ci ñoom ñu bëree bëree bëree bëree bëri waaw waaw wow wow wow wow kon nag mu ngi noonu la <coughs> ah loolu ama am solo la léegi kon ginnaaw euh, euh, lii mooy lëkkaale ak bunt bi mooy leer na baabu sanaa innaas alal mayit naka noonu gis nga boo seetloo imaamul euh, Buxaari nii la tudde ni ni mu tudde bunt bi noonu la ko imaamul bi euh, tudde ci Riyaad bi ni mu ko tudde ci Sahih bi imaamu Nawawi teggu ci dara baabu sanaa'i naasi alal mayiti kon dëkk lëkkaaleem leer na mooy nit ñi ñoo wax ci ki nga xam ne moom la ne wajabat wajabat wajabat ñooñee yiiw boo xam ne moom lañ wax te yonent ba moo tax bi ko Abul Aswad laajee ne ko waa yaa amiral mu'minin waa wajabat bi ngay wax mooy lan mu ne waxuma damaa wax rek yonent ba ay wax qultu kama qaala an kon loolu ñu xamante ni mooy roy yonent ba saa am ci loolu ak ci ay waxam ay jëfam ak occasion yoo xam ne li mu waxoon amul dara lu gën nit ñi wax lool surtout bu loolu tombe waatee pare kon nag mu ngi noonu le waaw kon loolu lu am am solo lëkkaale baa ngoog mooy tagg gi nga xam ne ñii moom lañ wax yiiw néew yi nga xamante ne ñaar yi romb ah te waxu leen Seydina Omar jële ko ci yonent ba saa saa comme niñ ko gisee Seydina Anas ne moom mii mu nga fa woon moo tax yii yëpp mu man koo wax hmm. Ah, <coughs> mu ne kon ginnaaw loolu yeneen jàngat yoo xam ne lañ ciy jële mooy abul aswad eh, rahimahullah mooy bi mu ñëwee eh, dugg si li ñuy teqale bokk na ci liy teqale diggante taawun ak eh, waba Seydina Omar neewu ko waa yow <coughs> xanaa yëgoon yonent bay saa saam nee na suwaa ñu ne lii xabaar bii nii soit mu xew après boobu ba doon dem saam wala avant bu dee avant loolu mënuñu ko wax waaye bu dee après la lool mën nañ ci jële euh, te loolu muhtamil lu ma lu man a yenu la que ne euh, xam na ne kon taa'un du waba parce que taa'un la ko Seydina Abdurrahman ibn Awf ne dégg naa leen saa salaam ne <coughs> bu amee ci dëkk bu leen fa dem dugg waaw mu ñëw ñëw toog waaw loolu dañ cee xamee tamit mooy taalibe boo ñëwee ci dëkk demal ci ñi nga xam ne ñoo gën a màgg ci boroom xam-xam yi nga leen di fréquenter bi mu ñëwee jamono jii nii euh, Seydina Omar moo doon xalifa Seydina Ousmane Seydina ta aka takkoo woon ak Seydina Ousmane après Seydina Ali jëlee na ci ñoom ñëpp Seydina Ali wax nañ la ko sànq waaw léegi ak yeneen saxaaba yu bari mais yuñ ñëwee ci ki nga xam ne mooy amirul mu'minin nee na moom laa takkool tekkiwul ne nag newul woon ak ñeneen ñi lool c'est pour wax la ne boo ñëwee. di sàkku xam-xam seetal ko gën a màgg ci gaa yi boo ko mënee xam wala ki nga xam ne moo gën a ràññeeku ci xam-xamam ci domaine ba nga soxla nga ute ko ci moom voilà da tamit dañ ciy dañ ciy jànge fréquenter nit ñu baax ñi waaw nekk koo xamante ne muraqabatul axyaar di nekk di euh, ànd ak ñi nga xam ne ñooy ñu baax yi bi mu ñëwee da ne bi ma ñëwee Medina neewul damaa dem ca commerçant ya dem ca jaaykat ak ñooñu wala dem ca doon damaa dem fa jalastu qadimtu al-Madina fa jalastu ila Umar ibn al waaw radiyallahu anhu ndax kat mooy la yonent ma sa saam doon wax misaalum toogaayoo toogaay ki ngay toogal toogaayu yiw ak toogaayu ku yées waaw comme kenn ki comme ki nga xamante ne jaaykatu parfum la nga xam ne dina la fa bu la mayu li parfum bi dina la xeeñ léeg-léeg mu ne la ñamal lii wala nga jënd waaye nag bu dee toogaal <laughs> ku baaxul mu ngi mel ni ki nga xam ne moom waa ji tëgg bi la toogal ki nga xam ne ay day lakk feer bi étincelles yi fett yi di tëb boo may di nga fa jëlee xet gu naqari te mën naa bënn li nga xam ne mooy waxuma la séeréer yi mais sa yaram wi waaw mën nga faa lakk kon toogaaloo bu baax dafa am solo bi mu toogee rek jàng na fa jëlee na fa lii nga xam ne njàngale moo xam ne ci yonent bay saasaam la ko jële ci wajabat wajabat yi muy wax ba ko laajee leelu mën a ko qultu kama qaala nabi sallallahu alayhi wasallam bokk na lu ñu ciy jànge mooy taalibe bi it bu nekk sëriñ bi sëriñ bi wax loo xam ne jaaxal na ko wala xamu ko wala indi na questionnement aayul mu laaj ko moo tax bi nga xamante ne moom dégg nay wajabat wajabat Seydina Omar naan wajabat rek ah neewul boo dem après nag di doxe maa eh, xelam naan boo peut-être li déedéet loolu mooy li nga xam ne mooy li jaaduwul laajal bu dee nag am nga genn kersa gi bañ a laaj utal koo xam ne mën na laa laajal place am comme ni Seydina Ali ibn Abi Talib defoon ba mu ne kuntu rajulan mazaa dama ne woon góor goo xam ne dama ne bari woon lu mu doon génn masi mais nag damaa amoon kersa dem ci yonent bay saasan di ko laaj li ma makanat ibnatihi an indi ndax euh, li nga xam ne mooy euh, man maay denc doomam dem di ko laaj yooyu loolu daal moo ma xawoon a gêné mais fa fa amartul miqdaada ma yebal al miqdaad ngir mu laajal ma loolu voilà kon loolu tamit mooy boo amee kersaay laaj yow doone doy na soit nga def lettre anonyme wala nga laaj kenn ci mbooloo mi koo xam ne digne de confiance du ñëw naan ah Ali de nee lan mooy déet moom mooy laaj ci turam mel ni moom mooy laaj ndekete yu wala boog masala laaj ndeke ki muy laajal mu ci mbooloo mi loolu lépp ay technique la yoo xamante ne nit ñi mën nañoo jàppalante taalibe yi jàppalante ci seen biir kon loolu lu am am solo la léegi fii bi nga xam ne affaire bi xamul ah dane xaala bu fa aswan mu ne ah fa qultu wa ma wajabat ya amiral mu'minin waa lan mooy wajabat amirul mu'minin yow yow jiitu jullit ñi loolu ñu ciy jànge teggin booy wax ak koo xam ne liñ doon wax fonction ci jotaay bi ñu génn voilà al professeur nee ko al professeur voilà mais naan waaye yow booy waaye yow ndaw waaye yow booy ndaw dee loo naan ko booy ndaw waaye mooy lii bi mu ñëwee neewu ko ah wamaa wajabat yaa Umar waaw dana ko wamaa wajabat yaa amiral mu'minin waa lan mooy wajabat yow njiitu jullit ñi waaw te bu dul woon lu ñu war a wax la Seydina Omar na ko lu tax nga naan amirul mu'minin <laughs> waaw <laughs> xam na ne moom la ci jublu dañuy leneen luñ ciy jàng mooy nit ñu la woowee sa fonction te ñu xam ne yow kesee ko fi yor jarul nga naan moo waxul ak man waaw parce que bi mu ne amirul mu'minin xam ne ne waxul ak ñeneen ñi toog ci wet bi moom lay wax moo tax ci saate la tontu ne qultu kama qaala waaw yow itam bu dee yow booloom yaa fi professeur gars yi laajte ne ah monsieur le professeur yow kese yaa fi nekk lool ah euh, lii de dañ doon laaj masala bii wala équation bi est-ce fi professeur de maths doo toog naan doo man waxuma ah parce que tuddul sama tur ah déedéet déedéet loolu loolu loolu demee noonu yaa fi boroom xam-xam ci mbooloo mi it yow doo ñëw euh, gars yi ne ah yaa cheikh même bu dee ne bon loo yenn ay fausse modestie la neen alhamdulilah jàppil l'affaire yi quoi voilà ah ah non man euh, non man waxoo man parce que moo fi cheikh. non yaa leen tane yaa fi kii yow lu euh, même bu dee ne doo cheikh bi tax ñuy wax bi kawe mais ci seen biir yaay cheikh yaa fi xam li nga xam ci diine kenn xamu ko ci mais xam nga ne laaj bi bu ñuy ñu ne yaa cheikh waa sëriñ bi waaw man de dama amoon benn laaj doo toog naan ah man ma waaw ñu laaj ñëpp ne tek yow nga ne tekk te yow yàgg ñëpp di la xool nga toog naan lu ngeen may xoole ah déet loolu waroo ko parce que xam nga ne yow la ñuy wax yenn yi daa am yoo xamante ne yow la ñuy tegtale ñu xam ne yow la te tamit dañ ciy xamee ne nit woowe ko fonction man naa nekk waaw yaa amiral mu'minin jiitu jullit ñi waaw jamono bi nga xam ne naa Abu Bakar fi nekk kenn waxu ko yaa amiral mu'minin yow Omar radiyallahu anhu bi mu fi newee nekk loolu mooy fonction bi muy occupé tam loolu la doon xaqiqatan mooy jiitu jullit ñi ñu koy woowee te neewul déedéet moo tax nit euh, euh, du dañ naan la monsieur le président ngaan eh, bu leen ma wax monsieur le président wax leen ma sama tur quoi di loolu fausse modestie la tudd déedéet déedéet waaw loo bañ bañ ñu tagg la loolu bokkul ci yooyu quoi grawul waaw mooy comme ya rasulallah yeneen saa sax neew lu tax ngeen ma rasulallah nee ma yaa Muhammad dé parce que loolu kon loolu lu am am solo la nit li la yàlla def anzilu naasa manaazilahu wàcc leen nit ñi seen wàcc waaye sante ko yàlla waaw yow sante ko yàlla quoi waaw kon euh, euh, loolu lu ama am solo la waaw loolu lu ama am solo la alhamdulillah léegi euh, kanta keneen ko yeneen côté yi doon wax wajabat wajabat yooyu lu tax ak tamit shuhadaa'ul euh, alal ard euh, ala laahi alal ard lool taxawoon nañ ah te imaamul Haakim dafa solo hmm? <coughs> kene mooy tagg googu di wane ne tagg gi ñuy tagg yow mënoo ne non yàlla xam wala non bàyyi leen di wax yii nan la waa ji gars yi tagg ko ne lii rek nga naan wajabat loolu daa wóoru yonent bi alayhi salaam loolu jagleem la yàlla da koy wan affaire yi moom la yàlla ubbil nangam dañ naan ma ne loolu yëpp xam nañu ko waaye dàqantewul lii dañuy wax li mu waxoon ci jamono ci occasion bi mu ko waxe woon ñun bu ñu amee occasion boobu dañuy wax li mu waxoon waaw moo tax mu ne antum shuhadaa'ullahi ala al-ard wax naa loolu yemul ci saxaaba yi waaw bu dee nit ñu baax ñi ñoo wax ci waa ji yiiw man koo wooy comme ni Imaamu Nawawi wax sànq ci hadis bee loolu day tegtale ne kii yàlla même bu dee doon na def safaan borom bi moom li mu namm ci moom mooy jéggal ko voilà <coughs> waaw daal Imaam al solo na hadis mel ni xam nga ne ayyuma muslimin shahida lahu arba'a arba'atun bi xayr adxalahu amul benn julit boo xam ne ñeenti ni dinañ ko seedeel yiw lu dul ne boroom bi da koy jéggal waaw na ko noon imaam Ibn Hibbaan imaam Ahmad solo na ko na ko imaam Ahmad Ibn Hibbaan al-Haakim ci yoonu Hammaad ibn Salama mu jëlee Seydina Saabit mu jëlee seen Anas radiyallahu anhu lu mu yëkkati ba ci Yonent bi saa saa maa min muslimin yamuutu fa yashhadu lahu arba'atun min jiiraanihi al-adnayni al-adnayn annahum laa ya'lamuuna minhu illaa xayran illaa qaala Allahu ta'aalaa qad qabiltu qawlakum wa ghafartu lahu maa laa ta'lamuun <laughs> mu ne yonent may saa saam neen amul benn jullit buy génn àddina mu seedeel ko ñeenti nit ci ay dëkkaaleem yi ko gin a jege que ñoom xamuñ ci moom lu dul yiw même bu dee mu ngi doon def ay tojaange yu mu doon nëbb ndax borom moo ne ko mu ila al muhajirin ila al mujahirin yéen ñépp la ñuy jéggal yonent may saa saam ba mu des la wax ba mu des ki xam ne day def di maa tay di wane bàkkaar ba mu def fii yonent bay saa saam dana amul benn jullit buy génn àddina ñeent ci ñi nga xam ne ñooy euh, dëkkaaleem yi ko gën a jege daldi ne ñoom xamuñ ci moom lu dul yiw lu dul yàlla danaan leen nangu naa seen seede wax yi ngeen wax ji moom seede ko ci moom mooy yiw gi ngeen wax jéggal naa ko nag yi nga xam ne yéen xamu ngeen ko waaw ndax borom bi moom waaye allaamul xuyub xam na waa ji waaw yi mu doon def waaye da doon suturaal boppam moo tax képp koy suturaal boppam kooku la yàlla euh, nga dajeeg moom ca la waarul woon moo koy def bés boo ko tasee di nga am problème waaw bokkul ak ki nga xam ne moom lañ doon wax naan day génn di def lu ko neex di fay fësal bidaam di def yu ñaaw téef ci biti ba pare nit ñi nar koo roy bu boobaa nga leeral waaye tamit nga leeral ñaawlu li nga xam ne moom lay def li nga xam ne yàllaa ko xaraamal waaw même bu faatoo nit ñi nar koo roy bu boobaa nga am obligation leeral que lii jaaduwul ñu ko ciy topp voilà sinon bu dee kuy suturaal boppam nit ñi seede ci moom li xam boroom bi xam na ci moom lu ëpp fuuf li ngeen ci xam léegi nag côté yu ñaaw yi nga xam ne yéen xamu ngeen ko borom bi ne jéggal naa ko jéggal naa ko yooyee kon loolu <coughs> lu ama am solo la waaw <laughs> ah, waaw waaw ah, al imaam al xaafid mu ne fa zaahirul ahadith annahu kadhalika lakin mu ne mu ne mu ne kii rahimahullah mu eh, imam mu kii indi na hadith sayna anas <coughs> ci riwaaya an-Nadr rahimahullah mu ne inna lillahi malaa'ika waaw mu ne bi daa am ay malaaka yoo xam ne tantiqu tantiqu ala alsinati bani adam bima fi al-mar'i min al-khayri wash-sharr mu ne borom bi tabaaraka wa ta'aala malaaka yoo xam ne dañuy wax ci làmmiñu doomu aadama yi ci li nekk ci nit ki ci yiw ak sabaa waaw <coughs> kon nag loolu lu ama am solo la waaw loolu lu ama am solo la kon loolu wallahu taala alam al imam ibn al yi mu ne lii dañ ciy teg dañ ciy jànge seede laata ñu lay seedeloo jawaazu shahada qabla al istishhad parce ñii kat bi ñuy seedeloo nit ki di wax ci moom lu yiw yeneen saa salaam a ngi toog waxu leen ni waaye yéen kan moo leen seedeloo kan moo leen wax ngeen seede ci moom waaw mu nangul leen lool waaw loolu tamit nangu seede bi wa qabuluha qabla al istisfal nangu seede bi laata ñuy dugg ci ay détails di laaj naan woo bon yiw non yow sa seede bii sax nangam ak nangam nangam ak nangam di dugg ci détails yi yeneen saa salaam neewu leen waaw léegi Euh, yéen kii ngeen wax parce wax nañ la riwaay yi nga xam ne sànq na Anas moo leeral lan lañ wax hmm? moo leeral dëgg dëgg lan la yonent bi lan la <coughs> lan lañ seede ci moom waaw kon loolu lépp euh, euh, lu ama am solo la loolu lu ama am solo loolu am na solo lool waaw te tarkul istifsaal fi maqaamil ihtimaal yunazzalu manzilatal umuumi fil maqaal newul naan leen eh way nangam ak nangam loolu lépp dugg ci kon xadiis bi am na solo waaye léegi bokk na ci leen luñ ci mooy <coughs> lii Seydina Abul Aswad daal di nettali mooy. que de demoon dëkk sàngam feebaru bu am fa loolu du jëwa ah. waaw <laughs> du daa kii yàq na deru dëkk bi quoi eh xoolal rek jóge fee ñëw lii xew déedéet déedéet déedéet jàngalal ah, lii xew <laughs> waaw qadimtul madina fekk marad bu metti gaa yi nit ñaa ngay faatu mawtan zaria faatu bu gaaw <laughs> waaw kon loolu wallahu taala alam wa radiyallahu taala anhum kon ci kaw noonu ci lañu jeexale buntu bi <coughs> wallahu <coughs> waaye bokk nañ ci jàng yeneen ko fàtt yeneen saa salaam xoola si'atu fadli ak ngëneelam ak yërmandeem ci xeet bi bi mu ne ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi xayrin adxalahu allahu aljanna amul benn nit boo xam ne ñeenti nit seede nañ ci moom yiw lu dul ne borom bi dina ko wël ajjana ñu ne ko salaata mu ne wa salaata waa ñett nag yeneen saa sala mu ne ñett ñu ne ko waa ñaar mu ne ñaar xoolal loolu saway kon nag saway lii lii lii daa bokk ci xadiis yu yaakaar luy quoi xanaa nag doo dund ba faatu nag yow amoo ñaari nit ñuy seede ci yow lu baax quoi waa lool nag seede lu baax nag attention am na léegi léegi léegi léegi ab problème daa am gars yi dañuy gis koo xam ne li ne woon baaxul lool lañ koy tagge bu génnee àddina wala yaa ngi loolu du seede lu baax. waaw moom kay baax na bu doon liggéey si bu doon ñëw teew liggéey bi ñuy def ngeen ko koy kiiwe mooy liggéey boo xam la wala yàq ay nit la woon nga naan wala moom nangam nangam déedéet nëbb leen yooyu te wax lu baax yi waaw loolu nañ ci bàyyi xel waaye surtout lambda yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax di leen ko xamal waaw lii yaakaar lu xadiis yu yaakaar lu la waaw ngir xeeti yonent bi alayhi salaam bépp jullit bu génn àddina ñeent seede ci yow jiw lu dul na yàlla dina dugal àjjana waaw àjjana moom diñ fa dem léegi nag est-ce day am da jaar fenn wala déet to ñu kii la borom bi ci maadu ci gënee la mën naa def foofu yépp doo fa jaar waaw ci saase ndax ndax loolee comme li mu wax ci hadis bi ñu jóge léegi bu al Hakim bi ah si jéggal naa ko nangul naa li ngeen wax ci moom te jéggal naa ko li nga xam ne xamu ngeen ko ci moom allah allah kon nag baabu sanaa'i sanaa'i an-naas 'ala kon ci kaw noonu jeexal nañ bunt bi jotaay bii di ñëw ñu jël chapitre avant dernier chapitre avant dernier chapitre ci kitaabu iyaadatil marid muy baabu fadli man maata lahu awlaadun sighaar inshaa allahu taala eh, ñu daal di koy gis Euh, muy avant-dernier chapitre laata ñu koy jeexal kon ñu ngi touché à la fin insha allahu taala ci kitaabul marid par yaab bi de ñu ngi ci neuf cent euh, cinquante et un yaa vayi waxoon naa la riyaab bi ñaata hadis le mille huit cent quatre-vingt lan nga <laughs> ngoom fate <laughs> quatre-vingt-seize hein voilà kon